ulaa'ika alladiina aataynaahumul kitaaba wal xukma wan nubuwwa fa in yakfur biha haa'ulaa'i faqad wakkalnaa biha qawman laysuu biha bikaafiriin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy juróom-ñett fukk bi ak juróom-ñeent muy wax nag kon yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam yi mu limoon ci jamono yi ci jataay bii ñu génn nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñooy tànneefu mbindeefu borom bi tabaaraka wa bokk ci tànneef yu mag yi mu ne walgré nag loolu li ñuy jéeréey ay mbir yépp haa mu ne ñii de ñoom laa gindi de tamaay gindee ku ma sopp ci nga xam ne ci sama jaam yi waaye li ñuy màgg-màgg tey ku ma bokkaale woon benn tarfatal ayni la habita doon nawu na rot daal di màbb anhum wëllif leen maa kaanu yaamaluun li ñu mës a jëf yépp mooy bokkaale daa garaaw moo taxoon mu ne ko won wax yu woon nañ la yow seydinaa muhammad wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal xaasiriin te suuratu zumar wax yu woon nañ la wax yu ñi jiitu woon ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ne leen woon la in ashrakta lii laa leen waxoon bés boo bokkaalee tarfatal ayni la yahbatanna amaluk sa jëf yëpp dina simpeeku dina màbb wala takunanna di nga bokk minal xaasiriina ci ñi nga xam ne ñoo perte kon nag gis nga bokk gis ay nit di bokkaale nga toog di leen xool naan sama yoon newu ci loolu du waxu nit nit ku nite loolu yow xamoo li ngay def kon suñu boroom ne nag ulaayika gis nga yonent yoo yële de gaa yi ma fi lim alayhimu salaatu wassalaam alladina ñooy ñi nga xam ne naa aataynaahumul kitaab ñoom ñii laa jox téere bi wal xukma ak li nga xamante ni mooy la nga xam ne àtte bi mooy li nga xam ne tamit xereñ te gi mooy dégg-dégg gu kawe ga ca téere ba ak lañ ciy génnee ci ay atte moom laa leen jox wan nubuwa ak li nga xamante ne mooy prophétie gi def leen yonent fa in yakfur alayhim alsalatu wassalaam fa in yakfur biha haula léegi nag bu dee ne lii nii nga xamante ne nii moom laa wàcce muy lii nii nga xamante ne nii mooy alquran ji mooy sunna si mooy lislaam bi mooy yu leer yii siratullahi almustaqim prophétie gii bu dee ñii dañ koo weddi ne kenn yónniwu la te lool amul ñoom waa Quraysh ñii yëgal ne faqad wakkalna biha gis nga lii ma tegoon yonent yoo yële alayhimu wassalaam tegoon naa ko daldi koy gàll ay nit ñoo xamante ne nii te gàll naa leen ko léegi nii qawman ay nit ñoo xamante ne nii laysu biha bi kaafiriin ñoom de nekkuñ ñu koy weddi de muy waa ansaar ak waa muha waa muhaaji mooy muhaajiruuna yii ngeen nekkal ñoom de ñoom moom ñu ngi koy gàllu ak li ngeen leen di mën a teg yépp mooy ne ñoom dañu ngi koy gàllu di ko jàpp ni nga xamante ne nii noonee da nga xam ne noonu lañ ko war a doxale waaye it ci xeet yi fi jàlloon mooy ñii bu ñu ko weddee am na ñoo xamante ne nii nekkoon nañ fii ci xeet yi ñoo xamante ne nii tegoon naa leen ko ñu daldi woon ko téye daal di doxal li nga xamante ne nii mooy lii nii nii nga xam ne moom laa leen digaloon ñu daal di ciy nekk kon nag affaire baa ngi noonu le mooy ñu yiw ñu fi woon don al ansaar ci après di ñoom itam dinañ bokk ci gaa yoo yële wallahu ta'ala lam kon nag suñu boroom ne ñoom nag duñu ko wedde de nekku ñoon di ko weddi gaa yooyu ma ko gàll wala mu ne ulaayika gaa yoo yële alladina mooy ñi nga xamante ne nii mooy yonent yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii de ñoom la boroom bi gindi teg leen ci yoon fa bi huda humuk tadi ci seenu njub yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ci seen yoon wi muy yoonu wéetal boroom bi tabaaraka wa taala muñ ngar dàjjoo yi nga xam ne moom lañ leen di teg ci yoonu lislaam iqtadi nang ci xencu na nga nekk ci lool waaye yawit jullit bi fa bi hudaahu muqtadi ci yoonu yonent yii na nga koy xencu na nekk sa ñoom ñooy say royukaay waaye du ay pôle ay acteur de film yoo xamante ne nii daara la ñuy woowe te ci kaw suuf muy libertinage ak li nga xamante ne ak ñàkk kersa loolu moom ñooñu waruñoo nekk seen modèle yow femme bi wala yow ki nga xamante ne yaay waa yi qul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la asalukum alayhi ajra gis nga lislaam gii ma leen di woote woote laaju ma leen ci benn pay in huwa moom de nekkul de illaa dikra alquraan ji nekk lu dul li nga xamante ne fàttali la lil aalamiina ñeel moo leen bindee fi nit ñi ginne ñi yëpp mu ne nag wa maa qadarullaha haqqa qadri dëgg-dëgg gis ngi doo Quraysh ñii waaye nit ñii waaye yahud yii ak ñi nga xam ne ñooy nasaraan si ah nattuñ borom bi tabaaraka wa taala xaqa qadri dëgg-dëgg nañu ko war a natte nañu ko war a màggale defuñu ko de nañu ko war a jaamoo daa defuñu ko il qaalu keroog bi nga xam ne la ñuy wax ñoom yéeferu Quraysh ñoom yéeferu yahuud yi ak yéeferu chrétiens yu rawatina yahuud yi naan nan maa anzala allahu ala basharin min shay suñu borom yónneetul ci benn mbindeef dara walla yónnuwul benn mbindeef dara parce que ñoom dañ ne ginnaaw say surtout yahuud yi dañ ne ginnaaw Seydina Muusa ak yooyu ñoom ci tawraat lañ téye moo tax gëmuñoo Seydina Isa ba doon fexe naan dañ koy fexe rey moo tax Seydina Muhammad alayhi salaam ñu fexe woon tamit daal di koy rey xare Xaybar daal di woon koy posone mooy loolu ndax gëmuñ ne nee nañ ñoom moom prophétie ci ñoom la yem kenn yónniwu fi kenn même bu dee Seydina Isa alayhi salaam yaayam ci ñoom la bokk muy yahuud yi waaye ñoom dañ koo ñaane woon yàlla yónniwu ko kon nag suñu borom ne kon nattuñ borom bi te màggaluñ ko nañ ko war a màggale de keroog bi nga xam ne ci la ñuy wax ngir bañal yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa Quraysh di fa yónni ñoom Nadr ibn al-Harith Uqba ibn Abi Mu'ayt ñu dem ca yahuudu Yathrib ya di leen wax mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu naan kooku du dara voilà loolu moom mu nekk yoo xamante ne ñoo ko tey suñu borom nag ne gis nga keroog bi ñuy wax loolu naan laaj leen wax leen ne man anzalal kitaaba waa ana kan mooy ki nga xam ne moo wàcce téere bi nga xam ne alladi bi nga xam ne jaa bihi Muusa bi nga xam ne moom la Seydina Muusa indi woon ñoom ñu ne borom bi wa <laughs> ñoom wàccewul dara dara la wàccewul ci benn mbindeef dara mer mer yonent bi sallallahu alayhi wasallam tax na ñu naan suñu borom sax wàccewul dara ci benn mbindeef suñu borom ne wee laaj leen man anzala ana kan moo wàcce alkitaaba téere bi nga xamante ne nii alladi bi nga xam ne jaa bihi Muusa moom la Seydina Muusa sayyidina imran alayhi salaam daal di woon indi ci kaw suuf nuuran muy tawraat mu nekk leer u hudan nekk njub lin naasi ñil ñeel nit ñi ñoom waa banu israil taj'alunahu ñoom yéeféer yu yahuud yi di ko def xaraat yi sa ay téere di ko bind ci ay di ko recopier di ko def ci ay këyit tuddunaha di ci wane nag li leen sopp li leen neex te ànd ak seen bakkan ñoom ñu koy wane naan walla lii way wane de lii la yàlla wax wa tuxfuuna kasiiran waaye ñuy nëbb yu bari yoo xam ne ñoom dafa arrangé na leen waaye comme que dañoo topp seen bakkan lañ jàpp ne arrangé wu leen parce que surtout yi doon wax ci yonente bi alayhi salaatu salaam du ko melal ñu bañ ko ñu tëdd ci daal di koy effacer waneetuñu ko ngir lañ jàpp nañ ne non kooku ñun ci ñun la waroon a bokk te gis nañ ne kon arab la loolu moom du ñu ko nangu kon wa tuxfuuna ñuy nëbb kasiiran lu baree bari wa ullimtum te yéen nag xamal nañ leen yéen yahuud yi maalam taalamu ci alquran ji ma jox seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam nga xam ne leer la pour ñépp yahuud ak nasaraan ak ku dul yahuud ak way arab ak ateek ajam ak arab ak lépp ci yem yéen xamal nañ leen ci téere boobu maalam taalamu loo xam ne yéen yahuud xamu ngeen ko woon ci antum yéen wala abaakum du caagante ne seen bàyyi doon dund ak Seydina Muusa ak seen maam yi alayhi salaatu wasalaam alquran jii am na xam-xam yu bari yoo xam ne yéen xamu ngeen ko woon mu ngi ci biir ñëw leen jariñu ci wàll qulillah wax leen ne kan moo wàcce loolu kon <laughs> ki wàcce woon li nga xam ne moo newoon ci Seydina Muusa mu nekk jub kooku kalla la kooku mooy borom bi tabaaraka wa taala summa nag boo leen xamalee lii yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam darhum bàyyi leen fii xawdihim ci seen mboo ci seen xuus gi ñuy xuus ci caaxaan yalabu nañu nekk di caaxaan ci nii nii rek di bañ dëgg topp seen bakkan yi nekk ci seen abatil yi yi nga xam ne neen yi ñu ne mu ne wa haadaati lii nag alquran ji kitaabun téere la anzalnaahu boo xam ne ñoo ko wàcce mubaarakun mu barke lool musaddiqul ladhi bayna day dafa ñëw di dëggal li nga xamante ne téere bi nga xam ne moo ko fi jiitu woon muy téere yi ko fi jiitu woon di injiil ak tawraat ñëwul te te ne baaxuñu de dafa ñëw di leen dëggal wali tunzira ummal qura waaye dañ koo indi wàcce ko ci yow ngir nga xubbu waa ndayu dëkk yi ah boo man xawlaha ak ñi ko wër ndax Makka mooy ndayu dëkk yi comme ni yonent bi alayhi salaatu salaam nekke ndayu ñeneen ñi loolu moo tax ñu naan ko ar rasulu an ar rasul an nabi al ummi gisoon nañ ko ci saar biñ génnoon muy suuratul aaraaf koju ummul qura ñu naan ko al ummi waaye moom mooy comme ni mu nekke nday ci li nga xam ne xam-xam yéeg leer yeeg yiw yépp ci moom lañu tukkee moom mi nga xam ne nee na dañ ma digal ma nekk awwalal awwal man aslam ki nga xam ne maa njëkk ki njëkk a wommatul sama borom tabaraka wa taala kon nag ngir mu xupp waa ummul qura muy waa màkk ñii di ndayu dëkk yi wa man hawlaha li ko wër muy àddina bi yépp walladina yuminuuna bil axirati ñi nga xam ne nag ñoom ñoo gëm alaaxira yuminuuna bi ñoom de gëm nañ alquran jii nga fi yëndi wa hum ñoom ala salaatihim gis nga ci seen julli yi haa yu xaafiduuna dañ ciy wattu dañ koy wattu lool di ko respecté duñu ko fowe comme ña nga xam ne ñoo doon xuus tañ waxoon leen ci laaya yàlla yi ak symbole diine ji di ci fo mu ne waman azlamu kenn nag dàqu la tooñ wala kan moo dàqa tooñ wala kenn dàqu la tooñ mim man iftara alallahi kadiba ki nga xam ne day duural borom bi tabaraka wa taala ay nar waaw xaala ba bare wala muy wax uhiya ilayya man de dañ maa wax yu walam yuha ilayhi shay te waxuluñ ko dara muy am nadru ibn al harith gaa yoo nga xam ne dañ doon saboote yonente bi alayhi salaatu wassalaam lu ñuy wax ñu naan ñun bu ñu neexoon wax lu mel nii ah alquran yi dàqul ñëw leen mu leen di nettalay nettalil malaku isfandiyaar ak gaa yoo yële ñoomin rustum moom noonu la doon def naan man itam yónni nañ may mbir yor naa yu neex suñu boroom ne kenn dàqu la tooñ waajoo jële naan dañ maa wax yu walam yuuxa ilayhi shayta kenn wax yu ko dara wa man qaal ak waa ji nga xam ne moo wax ne sa unzila mis sa unzilu wat naa ne dinaa wàcc mithla ma anzalallah waa lii laan nadr bu xaaris waxoon waxul ne dañ koo wax yu mais dane man indi naa lu mel ni sayyidina Muhammad li waxam yi dàqu ko moom waaye ñi a rafet yi may wax ñëw leen déglu ma voilà loolu la quoi suñu boroom ne kooku kenn dàq koo tooñ ak waa ji woote wa voilà naan sa man naan uhiya ilayya dañ maa wax yu man mii ab yonent laa walaa gaa yi topp ko ñi nga xam ne seen bopp yi kopp newu ci ñoo kooku kenn dàq koo tooñ léegi nag waa ji naan sa unzila ak waa ji naan man bi nañ ma sa unzilu dinaa wàcc mithla lu mel ni maa li nga xam ne anzalallah li borom bi wàcc comme ne kon Nadr ibn al-Harith alayhi min allah ma yastahiqu doon wax walaw tara suñu borom ne cëy boo gisoon idh zalimuna keroog tooñkat yi bokkaalekat yi fii xamaraatil mawti ci seen sukuraatu dee wal malaayikatu fekk malaaka yi baasitu aydihim ñu ngi tàllal seen loxo yi ci ñoom di leen dóor di leen fëgg ay dóor ci seen ginnaaw yeeg seen xar kanam yi naan leen axri axriju anfusakum génne leen présenté leen seen bakkan yi na génn noonu la ñuy bife seen seen bakkan yi di leen génne mu metti lool al yawma naan leen tey